أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله عز وجل في سورة الملك إن شاء الله تعالى ñu àggale fi ñu yemoon ci suuratul mulk suñu boroom muy aaya fan yi nga xam ne mooy fukk fukk ñaari fukk yi muy li nga xam ne mooy vingt aaya vingt fi nga xam ne ci lay wax ne amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni rrahman inil kaafiruuna illaa fi ghuruur mu ne amman hadha alladhi mu ne amman hadha mooy yéen yéefér yi ana bokk walla yéen da ngeen am koo xamante ne nii huwa jundul lakum moom moo leen di aar nekk ab soldaa walla ñoo xam ne boroomi kàttan lañ wala boroomi am am ak sañ-sañ yoo xam ne yamsurukum yoo xam ne moom dinañ leen dimbali yamsurukum min duunir rahmaan bu boroom bi di wàcce mbugal ci seen kaw ndax da ngeen am ñoo xam ne ñoo leen di fegal mbugal moomale wëllif boroom bi inil kaafiruuna mun a dëgg-dëgg gis nga yéefér yi illaa fii xuruur ñu lu dul cig worante de ak woru ak woru lañ nekk iblis leen wor ñoomit ñuy wor seen bopp mu ne am man hada alladi yarzuqukum in amsaka rizqa mu ne walla boog ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo leen di wërsëgal di seen boroom yéen xanaa xalaat ngeen moom in amsaka bu doon ne dafa téye rizqahu wërsëgam jim leen di defal wërsëgalatu leen waaye yéen bu lool xewoon xalaat ngeen loolu lan moo kan mooy fexe ba indil leenu wërsëg yéen a koy xalaat bal yéen daal di am ba des mooy lajju fi utwi wa nufur yéen daal da ngeen a wëy di continuer ci seen rëy rëylu gi ngeen nekk ak daw gi ngeen di daw sama alquran ji ak sama woote gi mu ne am man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim muy misaale nag ki nga xam ne mooy ki gëm ak ki gëmul mu ne am man yamshi ki gëm moom mooy kii léegi dama leen di jox misaal ngeen wax ma tontu leen ma ba xam am man yamshi mukibban ana ndax ki nga xam ne moom day dox daal di jël xar kanam bi sëgg ko du xool gauche du xool droite du xool déjoor du xool càmmoñ du xool ci kanamam du xool dara daa jël sëgg ko bi ci suuf bi avancé nag dugg ci tali bi waa kooku moom ak ci yoon wi ala wajhi ahda kooku moo gën a gindeeku am man wala bokki nga xam ne yam sii day dox sawiyan daal di jub di xool moom ci direction bi mu jëm fi mu jëm mu ciy xool ala siratil te degu ci yoon wu coow wooral mooy ñu waxe ko neneen koo xamante ne nii wallahi da ngaa jël oto war a jël oto wala walla wala wala njagajaay war a dem voyage wala nga jëlu car nga dem fekk chauffeur bi moom ngeen commencé mu taal oto bi laata ngeen di départ ah, au lieu mu xool tali bi muy xool frein yi te sëb juul dang yow ci la bopp boo ko gisee yaa ko naan waa sin bi lu ngeen di def looy def nii xanaa nag ñoo bëgg a faat mu ne waa ci mel noonu ak ki nga xam yoon dafa toog soo mooral di xool yoon wi est ce que ñaar ñoon yem nañ ah waaye mu ne qul huwa alladhi anshaakum waxal ne borom bi mooy ki nga xam ne moo leen moo leen nekkal moo leen sos moo leen bind fii ci kaw suuf wa ko lakumu samaa mu defal leen li nga xam ne mooy ak dégg wal absaara ak li ngeen di gise ay bët wal af'idata defal leen li nga xam ne mooy xol bu ngeen di takkee xalilan xéewal yi yépp nag xalilan santu ngeen ko ci kon xalilan lu néew maa tashkuruna ngeen di sant qul mu ne waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam huwa alladhi daraakum fil ardi borom bi de mooy ki nga xam ne moo leen saxal ci suuf si indi leen fi moo leen ki nga xam ne moo leen bind indi leen ci suuf si wa ilayhi tuhsharuna te da moom nag tuhsharuna la ngeen di pang yéen ñépp yawmal qiyaam wa yaquluuna kantaa ñoom yéefér yi ñu ngi wax naan mata hadha al wa'du naan la hé yow lii nga ñuy dig nii naan dinañ ñu pang waaye ma ne bés boobu ak sa dige bi in kañ la in kuntum saadiqiina nem nekk ngeen yéen jullit ñi ci topp seydina muhammad alayhi salatu wasalaam ma ne wax leen ñoom ñu naan waaye mata hadha al wa'du way wax leen ñu kañ la dige boobu nagaaw bu dee wax leen ñu kañ la in kuntum saadiqiin dem nekk ngeen ñoo xam ne ñu dëggu ngeen qul suñu boroom ne waxal yow yonent bi alayhi salatu innamal ilmu gis nga xam-xamu dig dige boobu ñu leen di dig muy yawmal qiyaam xam-xamam bi indallahi mu nga fa borom bi tabaaraka wa taala wa innama kantaa man nag nekkuma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li am ba des mooy ana man nii nadirun xuppaatekat la mubiinun bu leer falamma ra'aw zulfatan suñu boroom nañ ne nii lañ fi nekk waaye gis nga bés bu yawmal qiyaam bi ñëw falamma ra'aw bu ñu ko gisee zulfatan mu nekk loo xam ne lu jege la jege leen sii at dina ñàq dina njàq lool wujuhul ladina kafaru xar kanamu ña nga xam ne ñoo weddi woon bis bi wa qiila ñu ne leen hada alladhi kuntum bi taddaawun moo leen lu ngeen di njàq bés bi de malaaka yi naan leen hada bés bii alladhi mooy bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca àddina taddaawuna doon ko weddi waaye taddaawuna doon doon ko mébét naan na ñëw nga dégg yéeféer yi doon wax naan allahumma in kaana haadaa huwa alxaq min huwa alxaq min huwa alxaq min indina min indik yow borom bi bu dee ne lii mooy dëgg huwa alxaq min indika fa amtir alaynaa hijaaratan min as-samaa ci suuratul anfaal ñu naan allahumma yow suñu borom in kaana ndéem nekk na haadaa que Seydina Muhammad nii wala alquran ji huwa alhaq dëgg lañ min indika dukkee fa yow waaye ma ne fa amtir alaynaa hijaaratan min as-samaa waaye wàcce ñu ay xeer tawal ay xeer yu jóge ci asamaan suñu kaw ñu xam ne kon dëgg la mu ne kon haaza alladhi ko qiila ñu naan leen haaza bés bii alladhi mooy bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tad'uuna doon ko wéy te doon ko mbébét naan na ñëw kon nag mu ngi qul mu ne waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ara'aytum ndax gisu ngeen in ahlakani allahu bu ma borom bi faatoon man wa man ma'iya ak ñi nga xam ne ñoo ma gëm ànd ak man muy saxaaba yi radiyallahu anhum aw bokk rahimanaa wala boog mu daal di ñu yërëm faman yujiirul kaafiriina min azaabin aliim ana kan moo yiir yi nga xam ne ñoo yéen ñu yi ci mbugalu borom bu tar bi mooy kenn rek kenn manu leen a yéer qul suñu borom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen ba léegi huwa arrahmaanu borom bi ngeen war a jaamu de mooy arrahmaanu mooy ci fees dellëg yërmande te waxal leen yëgal leen ñoom kuffaaru Quraysh nekk ak yéeféer yi mën a nekk ci àddina ba àddinay tukki xamal leen ne ñun de arrahmaan moomu amanna bi moom lañu gëm wa alayhi tawakkalna te ci moom dong lañuy wàkkiirlu fa sata'lamuuna kantaa yéen ñi ko weddi nag yéen ñi ko weddi di ngeen xam yi man ana kan huwa fii dalaalin mubiin ana kan moo nekk ci cànkute boo xam ne gu leer la dangeen ngeen a jàpp ne ñun li ñuy wax du dëgg wala boog li may woote yàlla wootewuloo ma du dëgg waaye dina ngeen xam man ana kan huwa moom fii dalaalin mubiin moo nekk ci cànkute gu leer qul muy tëj saar bi di aaya fanweer bi mu ne qul ba léegi waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ara'aytum ndax yéen gisu ngeen waay waaye xool leen te xanaa gisu ngeen in asbaha ma'ukum ghawra ndox mii ngeen am muy tëmtëmi di ndox bu neex ngeen man ci am see di ci xëcc seeni robinet yéen ngi ñi waaye di ci xëcc seeni teen nga ami teen waaye di ci xëcc ay rivière ay sew ne yuy daw ay li nga xam ne dex yeeg yëpp ngeen ci ut di ci fóota ka naanaka def lu nekk ka bayaka def di ci wëgg seen xar yeeg seen fas yeeg seen yooyu waa yéen seetlu leen in asbaha ma'ukum seen ndox moo mala mu mujj woon xawran daal di ñiis dem daal di dem ci suuf si kenn dootu ko mën a tee gis fu ngeen gas ngir am teen dootu ngeen ko am forage du ngeen bëggatee bënn du ngeen ko am waa bu ndox mi deme noonu daal di dem ñiis nax saay faman yatiikum ana kan moo leen di indil bi ma in ci ndox ma'inin moo xam ne muy dawlata boo xamante ni mu bari di daw ta neex ana kan moo leen koy indil mooy du kenn rek mooy xéewalu borom bi la dee leen ko fàttali dee ko fàttaliku kon nag foofu la saar bi yam moo xam ne kon insha allahu taala kon foofu la ñuy yem ci koor gi walillahi alhamdu wal minna bi nga xamante ne ni noonu la def ñu jeexal ko ci koor gi nii comme ko jeexale woon ci jataat yi koor gi la weesu kon ñu wax la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ña nga xam ne walla boog yi nga xam ne ñooy seeni taalibe di wax keroog alqaahira naan alhamdulillahi alladhi ata alhamdulillahi alladhi wa qaalu alhamdulillahi alladhi hadaana li haadaa